أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw yi ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen balwaaq fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne muassasatul wafaa'i bi xuquqil iman moo ciy ànd ak yéen ci biir weeru koor gi tey jii di fukkeelu fan bi ak juróom ñu fas yéene ca ànd ak sëriñ xalifa mbuub di jàngale fële ci Louga mu fas yéene ànd ak ñun jàngat tomb bu mat a jàngat ndax tomb la boo xamante ne bari nay werante te war nañoo xam war na ci am war nañ cee am lu leer ci benn côté ci ñaari wala ci ñaari côté yëpp sax nag loolu moo tax nag tey ñu tànn tom boobu fas yéene ànd ak moom jàngat ko muy laysa kullu bidaatin aw laysa kullu jadidin bidaatan sayyi'a mooy du caageenu lépp lu yees rek ñu jàppe ko bidaa bu ñaaw kon tomb boobu incha allah moom lañu ñu fas yéene ànd ak sëriñ xalifa mbuub tey jii ngir jàngat ko ci jataay bii bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu tënk aslëf ci ay yëngutoom doy na sëkk rek ñu wax ne fi ñu baaxoo jaarale doomi soxna rek foofu lañ ko jaarale mu tàmbulee njàngum alxuraanul karim ci loxol waajuram euh, ginaaw bi mu jàngee foofu ci loxol waajuram la tàmbuli jàng ci béréb bu ñuy wax kër paate ba mu fa jógee tamit jaar na sàkkal bi mu jógee foofu jaar na ci école bu ñuy wax nuuru alxaaji malik alxaaji malik si naka noonu tamit boroom xam-xam yu bari yoo xamante ne dañuy jàngale wàllu majalis fréquenté ne leen kenn ku nekk mu tànk ci oslof ginnaaw bi mu noppee ci njàng mi la tàmbuli di yëngutu ci wàllu jàngale mu bokk ci ñi nga xamante ne gouvernement bi tànn na leen ngir ñu jàngale ci école publique yi muy jàngale fee ci benn école publique bu nekk bu nekk fii ci Louga kon ci tënk rek kooku mooy ki nga xam ne moom lañu ñu dalal fii jataay bi tey ni ma ko waxee léegi mu fas yéene ànd ak ñun jàngat tomb bi ma wax léegi te mooy laysa kullu jadidin bidaatan sayyi'a muy du caageenu lépp lu yees rek ñu jàpp ne biddaa bu ñaaw la kon incha allah da ñàkk mu mu ànd ak ñun ci biir waxtaan wi ci njalbeen xamal ñu suñu waxee sunna lan lañ ci jublu bu ñu waxee bidaa tamit lan lañ ci jublu ñaareel bi tamit incha allah danañu leeralal xadis bi yonent bi alayhi salatu wassalam di wax ne kullu bid'atin dalala te mooy xadis boo xamante ne bari na ay werante bari na ay coow incha allah moom la ñu firil xadis boobu leeral ñu ko incha allah ñaareel ba tamit ñetteel bi tamit incha allah danañu indil yoo xam ne ay jullit ñoo ko sos te nekkuñu ay bidaa yoo xamante ne ay bidaa maanaam ay bidaa yu ñaaw waaye ay bidaa yu rafet lañu maanaam yu ñu sos la. te yi ñu sos yooyu nekkuñu yu ñaaw waaye ñu ñuy sos yu rafet la te sax nag ñi sos yu rafet yooyu noonu daf caa bokk ibnu taymiya kon incha allah lii ay junj la yoo xamante ne danañu ko baaxee ci biir waxtaan wi kon bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbokk yi ne incha allah suba ci ajjuma ji dana ñu fas yéene ànd ak sëriñ Abdul Ahad Sey ci bopp nafs te mooy Euh, téye sa bopp ba doo def lu la yeddee bu dee ci gaaw bi incha allah ñu fas yéene ànd ak euh, professeur Assane Diakhaté wala maître enseignant chercheur ci di jàngalekat fële ci euh, université bu Gaston Berger mu fas yéene ànd ak ñun ci an nizam at tarbawi yi ak sénégalais yi muy système éducatif bu Sénégal dibeer ji incha allah dana ñu fas yéene ànd ak sëriñ Babacar Seck ci al-Ubudiyya bu dee ci altine ji ñu fas yéene dalal sëriñ Hamsatu Jaxate ci min axlaaqi Seyxul Xadiim bu dee ci talaata ji sëriñ Lamine lañuy àndal ci alaaqatul insaan bil xayawaanaat àllarba ji incha allah ñu ànd ak sëriñ Seexuna Ka ci alkataatib alquraaniya te mooy daara alquraan yi kon loolu mooy programme ñetteelu ay bis gi incha allah. kon li ñuy def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Khalifa Mboup ci tom bu am solo bii nga xamante ne moom la fa yéenee ànd ak ñun jàngat ko yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alladi arsala rasulahu bilhuda wa diini alxaq liyuzhirahu ala addiini kullihi walaw kariha almushrikuun wa salaatuhu wa salaamuhu ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliqa bila shak walxaatimi lima sabaq bila rayb naasiri alxaq bilxaq bila nizaac walhaadi ila siraati illahi almustaqimi bila jidaal wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim wa baad fa inni yasurruni jiddan baada taqdimi atyabi taxiyat ila jamici aadai muassasati alwafai bi xuquqi aliman wa ila kulli muslimin wa muslimatin wa muminin wa mumina an atanaawala hada almawdu laysa kullu jadidin bidatan sayi'a hada almawdu alladi massat alxaajatu ilayhi siyama fi hada al asr alladi rakiba fihi shirdimatun min al mutaalimin wa ba'd al ulama al sa'b wa dhalul wa shara'u yaduruun wa yaluffuun wa yabruquun wa yar'uduun wa yuqiimuuna ad-dunyaa wa yuq'iduunahaa fii kullu bid'atin dalaala fa takallamu xawlahu kathiran wa lam yaqulu shay'an li annahum tanaawaluuhu tanaawulan saqiman gariba wa lawla maxaafatu al-itaala la sharaxtu qawli sharxa walladi xaana haa'ulaa'i huwa tafsiruhum lafz kull ala umuumiyatihi mimma yadullu ala al-gafwati wal-gafla allatayni dhahabata bihim kulla madhab walaw kaana kadhalik lam yanju min al ummati ahadun min an naari taqriban wa bil ahra ulamaa'uha alladhina jama'u al qur'an walladhina shakkaluhu wa naqqatuhu wa ashaabu sunan wa sihah li anna kulla hadhihi bid'un fi ddin wa min al gharib al mudhik al mubki fi anin wahid zaamuhum anna lafz kull fi hada alxadis mutlaqun lakinnahum qayaduuhu ala albidcati fi ddin wa qaalu fi qawli sayidina omar ibn alxataab radiallahu anhu nicmati albidcatu hadihi innaha bidcatun lugawiya alaysa kull ala zaamihim mutlaqan idan fa limaada yaxussuuna bihi bidaatan duna uxra aqulu inna fi hada almafhumi alsaqimi alaqim la tanaaqudan saafiran zaahira fa kayfa yakunu allafzu xaasan wa aamman huna wa laqad sabaqa anna alimaam annawawi rahimahu llahu shaariha saxiixi muslim bayyana wa xallal mushkilata fii kullu bidaatin dalaala fa qaala innahu aamun maxsuus lakinnahum adaaru zuhurahum an ilxaq summan wa bukman wa umya fa ahdasuu bidaan fi ddiin wastaxsanuuha fi xiini annahum mustaa'uuna min bidaci gayrihim fa ka anna bidacahum bidacu xayrin wa bidacu gayrihim bidacu shar wa raghma kawnihim mubtadi'in ka ghayrihim faqad adfaw ala anfusihim sitaaran bismi sunnati ratha wa disaaran bismiha hasha bal qaalu innahum ahlu sunnati wal jamaa wa ghayruhum shi'atun wa mubtadi'a idha kana hadha hakadha wa ulaa'ika kadhalik fa innal haditha kullu bid'atin dalala maqsuduhu al bid'u sayyi'a lal hasana wa mimma yubarhinu dhalik qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man sanna fi lislaami sunnatan xasana wa man sanna fi lislaami sunnatan sayyi'a wa maana sanna huna ibtada'a wada'a istanna xatta ixtatta wa in shi'ta istasharta al-ma'aajim al-arabiyya falan tajida ghayra haadha wa ma yushaakiluhu wa yusaawihi lakinna aadatahum layu anaaqi nusuus wa xamluha ma la tutiq ida lam taxdum masalihahum almadhabiya wa hum hadihi almarra lam yuxammiluuhu ma la yutiq lakinnahum lawaw unqahu lawaw unuqahu wa salsaluuhu bisalaasil alasabiya wa fassaru sanna bi axyaa fa yàlla algaraba wa yàlla hawa nafs laqad naaqashtu axadahum hada alxadis fa fassara sanna bi ahya fa taalabtuhu bi tafsiri chatri al axir min alxadis fa tafiqa yaluffu wa yaduuru li yunsiyani su'aal kama ansa sheytaanu muusa wa fataahu xuutahuma bada an laqiya min safarihima daaka nasaba wa xaawala tarqa abwaaba canaawin tarqa abwaabi canaawin uxra min turuqin shatta lakinni arxaytu zimaamahu yansilu min kulli xadab falamma waqafa min allaffi waddawraan walhura aattu su'al fa buhita aidan bi ahadi xuffay xunayn inna tafsira sanna bi ahya nawun min anwaaci llaib bi nusuusi sharci li annahu laysa fi lislaami sunnatun sayi'atun mayitatun tustaxya wa illa fi ay asrin kaanat hadihi sunna fi qeydil xayaa afi ahdi nabii sallallahu alayhi wa sallam ami sahabati ami tabi'in la shakka anna subha alhaqiqati qad tanaffasa inda kulli dhi qalbin salim wa fahmin sahih walakin alwahabiyina la yafqahun wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen balwaaq di leen ñaanal tawfiq di leen ñaanal sutura di nuyu mbooloo mi di mu mu muassasatul wafa bi xuquqil iman ñu ngi leen di nuyu eh, di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal sutura àdduna ak di ñaan itam yàlla boole ñu nangul ñu sunu koor di nuyu kilifa diine yi nekk ci Sénégal yépp doomi soxna yi ak doomi daara yi ñépp ñu ngi leen di nuyu ak tariqa bu ñu mën a bokk moo xam dañoo bokk ci at tariqatu tijaniya wala dañoo bokk ci at tariqatul muridiya wala dañoo bokk ci at tariqatul qadiriya ak tariqa bu ñu mën a bokk ala kulli xaalin ñoo bokk ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi nuyu ñépp ña cay kilifaak ñépp ñu ngi leen di nuyu xam naa ngir njëkkanteeg waxtu wi rek tomb biñ ñu jox tey pour ñu waxtaane ko mooy lay lay sa bidaatin laysa kullu jadidin bidaatan sayyi'a loolu mooy lan du lépp lu bees rekk biddaa bu ñaaw la li bees mën naa nekk biddaa waaye mën naa bañ a ñaaw lu bees moom du dañ di am jamono bu nekk lu bees day am mais lu bees loolu ñaar ñaar rek moo ci mën a nekk benn mu mu mu rafet walla mu ñaaw loolu mooy bind bi tey mais pour ñu xam ne lépp du lépp lu lu ñëw rek dafa ñaaw waaye itam du lépp lu ñëw rafet na loolu day laaj ñu càmbar ka waaye buñ koy càmbar dañ koy teg ci alquran ak sunna pour ñu teg ko ci sunna itam day fekk ñu xam luy sunna ba noppi alquran moom daanaka moom. Euh, gën naa leer ñu di ko taarif naan nangam mooy alquran ndax waaye sunna moom jar na leeral ndax xam nga sunna ak xadis sax du benn bokkuñu ndax xadis li ñuy tudde xadis mën naa wér mais mën naa bañ a wér mën naa nekk daif ndax sunna moom dana nekk daif ñu ne lii de sunna la waaye daa daifa la xadis nag mën naa nekk mën nañ koo tuddee xadis ñu itlaq turu ba pare mu nekk daif wala sax mu nekk mawdu boo xam ne benn waay bu am fit moo toog fi mu toog defar ko mais ndax sunna mën naa nekk mawdu sunna du nekk mawdu mukk léegi kon lan mooy sunna awalan wa qabla kulli shay'in as-sunnatu hiya af'aalu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa taqriratuhu wa aqwaluhu sunna mooy jëfi yonent bi loo xam ne yonent bi moo ko defoon loolu moom kenn mënatu koo jam ndax sunna la ndax yonent bi moo ko defoon wala loo xam ne yonent bi moo ko wax waxam la loolu sunna la liñ na la yonent bi moo ko wax lépp nag waxul lépp am na ci yoo xam ne dafa am ñu ko sosal am na ci yoo xam ne niñ ko jokk jokkalante wax ji dafa mujj soppeeku tey jii boo tàmbalee woon ca koñ bee nga jël benn wax nga déy ka ka ca koñ balee mu déy ka ki mu dendal nga dem toog ca toog ca koñ balee di xaar wax ji yegsi buñ ko joxantee wax ji bu yegsi ci yow danga nga naan lii waxuma ko woon moo tax na nga gëm ne yonent bi bu dellu si woon danañ ko nettalil loo xam ne danaan lii kañ laa ko waxoon ndax léeg-léeg nettali mën na koo waxee noo xam ne demewul noonu wala mu yokk ci loo xam ne sens bi day manqué wala mu wàññi ci loo xam ne rek fa tabarakallah kon sunna mooy lu yonent bi wax te mu wér ne moo ko wax ak lu mu def ak lu mu saxal loo xam ne waxu ko defu ko waaye daa am ku ko def ci kanamam mu saxal ko loolu dana leer ci kanam léegi biddaa nag mooy lan moom bu dee biddaa nan dañuy dellu ci boroom xam-xam yi nan lañ ko taarifee ñoom ñoom ñoo ñu wax lan mooy biddaa léegi nag ñi lay wax lan mooy biddaa ay nit ñu dëgër fit dong lañ pour bëgg laa wan ne yow yow doo jullit wala li ngay def du jëfi jullit su ko defee loo wax ñu ne loolu biddaa la loo def ñu ne loolu biddaa la yonent bi dafa ko woon indil sa daliil nangam nangam nga xam ne dafa mel ne léegi ñoom ñooy arbitre bi ñoom ñoo lay wax lu luy sunna ñoom ñoo la war a wax itam luy biddaa léegi nag bu fekkee sa bopp daa nooy nag yow dangay topp ci ñoom rek. ñu naan la lii mooy sunna te liñ naan la mooy sunna mooy ñoom li ñu bëgg gëm ko lii mooy biddaa li nga xam ne ñoom moom lañu sib loolu lañ naan na moom mooy biddaa te loolu ak réer la boo ci duggee safara ga jëm loolu day laaj nag ñu xam biddaa nan la ko boroom xam-xam yi melale boroom xam-xam yi ñi ko taarif ñoo xam ne kenn laam laamewul seen xam-xam kiñ ciy njëkk a jël mooy al imaam ash-Shafi'i radiyallahu anhu al imaam ash-Shafi'i dafa wax ne al bidaatu bidaataani bidaatun mahmuda wa bidaatun madhmuma fa maa waafaqa sunna fa huwa mahmud wa maa xaalafa sunna fa huwa madhmum al imaam ash-Shafi'i radiyallahu anhu dafa wax ne biddaa ñaar la ñaari biddaa am biddaa bu ñu gërëm boo xam ne lii moom lu baax la danañ ci joxe misaal. ak biddaa boo xam ne lu ñu ŋàññi la nga xam ne foo ko wane ñu ne lii baaxul mu ne lépp loo xam ne lu baax la nee na lu ñu gërëm la gi giñ ko tudde biddaa biddaa dañ ko koo tudde luxatan waaye mënu la génn sunna lépp loo xam ne boo ko dàqee mu ñibbi ci sunna rek sunna la ndax xam nga ne yonent bi ndax mën naa wax lépp wax lépp def lépp saxal lépp mais day wax loo xam ne def loo xam ne saxal loo xam ne bu ëllëgee ku jëfati jëf ja dañ koy natt ci lim waxoon defoon ko saxaloon ko pour mën a wax lii biddaa la wala du biddaa lii sunna la wala du sunna xaw ma dégg nañ ma walla déet maanaam lépp lépp lépp lépp yonent bi di ko yàlla yónnee mu ngi bi ko yàlla yónnee mi ngi am ñeent fukki at bu muy wuyu ji boromam mi ngi am juróom-benn fukki at ak ñett kon ñaar fukki at ak ñett la dund mais ñaar fukki at ak ñett ñu bëgg yonent bi lépp. def lépp saxal lépp ci ñaar xanaa kon moom du tëdd nelaw xanaa kon du am benn jot gu mu demee sax ca jihaad ja mais day wax loo xam ne def loo xam ne saxal loo xam ne képp ku waxati mbaa nga def mbaa nga saxal dañ koy natt ca lam defoon waxoon ko te saxaloon ko ba xam dana dëppook moom wala du dëppook moom su dëppook moom dugg na ci biir na bu la neexee nag nga tudde ka bidaa mais tur wa luxatan lay doon waaye du nekk istilaahan soo ko nattee ca loola nag dugg ca ñu xam ne kooku biddaa sayyi'a la kon taarif bi imaam Shafi'i def dégg nañ ko léegi ñuy wër fii di ñu jàngal lan mooy biddaa ñooñu imaam Shafi'i moo leen raw fuuf taarif bi imaam Shafi'i def radiyallahu anhu jàpp ci moo ëpp solo di jàpp ci yeneen i taarifaat yoo xam ne ñi ko def kenn xamu leen dañ leen a réere comme ni ñu réere xëyaanu nu bayaan loolu mooy taarifu Shafi'i keneen ki ci des mooy benn kàngam ci boroom xam-xam yi ku ñuy wax ibnu hazm ibnu hazm moom itam taarif na lan mooy bidaa léegi gis nga ñoom ñoom boroom xam-xam yooyu bu ñuy leeral lan mooy bidaa mën nañoo wuute ci nuñ ko waxee waaye ñooy bokk luñ wax ibaratuna shatta wa maanaka wahidun mën nañoo wuute ci baat yi nuñ koy waxee waaye ñooy bokk lu ñu wax dafa mel ne kii ne Ndar kii ne saint wi rek mais liñ wax maanaam yi menn la benn waay bu jëmoon Ndar naan man man jëw tey tey Saint-Louis laa jëm jëw ma Ndar beneen waay ne man Ndar laa jëm jëw ma Saint-Louis ñoom ñaar ñu bokk oto ñooy bokk fu ñuy wàcc ndax fi ñu jëm benn la tur yi rek a wuute mais xaqiiqa bi benn la euh, Ibnu Hazm dafa wax ni euh, al bid'atu kullu ma lam yati fi alquran wala an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam illa anna minha ma yujaru alayhi saahibuhu dafa wax biddaa ci diine mooy loo xam ne boo ko doon wër ci alquran doo gis yax bi boo ko doon wër ci waxi yonent bi doo gis yax bi waaye mu ne am na ci loo xam ne lu ñu gërëm lay doon te danañ ca fay boroom masalan alquran ki ko doon tomb lan ngeen jàpp kenn ku ci nekk na tontu boppam alquran ki ko doon tomb lu ngeen jàpp yàlla dana ko fay ci tomb yi ci la seen njort rafet wala tomb gi mu tomb alquran kenn du ko ci fay dara man jàpp naa ne ki tomb alquran maas ko dana ci am yool dana ci am yool ba fi mu toll nii yow mi yor sa alquran di jàng boo jàngee moom mu am ci wàllam ndax moo ko tomb tat waaw mu ngoog moo ko tomb ki ci des ñëw maas ko kon ñoom ku ko jàng danañ ci am yool mais tomb googu damay laaj damay laaj ci waxi yonant bi léegi dañ ne woon sunna mooy lu yonent bi wax ak lum def ak lum saxal damay laaj yonent bi lim wax ak lim def ak lim saxal fu ngeen ci fekk tombu alquran ndax yonant bi mas naa wax ne alquran di tombal leen ma ko ku mas a gis xadis boobu loolu mësu koo wax ndax yonent yi mas na koo jëf. ne indil leen ma li ngeen bindoon ma tomb ko ndax mas na koo def masu koo def ndax kenn mas na koo tomb ci kanamam mu saxal ko nekk ko waaw baax na li nga def baax na loolu mës sa am kon tomb bi daa la ndax yonent bi waxu ko defu ko saxalu ko kon bi daa mu des nag léegi baax na wala baaxul bi daa kenn werante wu ko nag dañ naan affaire bi loolu maslaha la waaw maslaha waaw ku ko def maslaha ndax yonent bi ndax ci waxi yonent bi danga caa fekk yonent bi wax ne tomb yi maslaha la ah? ndax da fekk ci jëfi yonent bi yonent bi wax ne jëf wane ne maslaha ndax dafa am ku wax ne maslaha la yonent bi taqrir ko ci kanamam loolu amul kon ku ko ki ko tudde maslaha mooy kan moom affaire bi biddaa la biddaa la xam nga lan lañu war a def fi mu toll ni ñu seet ndax baax na wala baaxul tomb yi buñ ko dindee ci alquran bi buñ ko dindee ci alquran ji man dootuma ko mën a jàng yow dootoo ko mën a jàng ñi ëpp ci jullit ñi dootuñu mën a jàng alquran buñ dindee tomb yi dindi masque yi mais kon kay loolu mbir moom léegi bid'atun waajibatun la sax faf yow da nga doon dàq bid'a naan kullu bid'atin dalaala léegi bii bid'atun waajibatun la bid'a la boo xam daa war kenn sañu koo bañ a maas ndax boo ko maasul kuy jàng alquran bu ñëwee yàqu baat yi te ku ne xam na tomb alquran bu njëkk ba bañ koy bind ay rëdd rek la woon amul tomb amul tomb yaaun amul tomb taaun amul tomb faaun amul tomb xaaf xafara gi dañ koy bind noonu rek bàyyi ah ay ngimiñ till gi doo ko tomb bu fekkee xëyin nga bëgg danga koy bind noonu rek bàyyi noonu rek ngay bàyyi boo defee boo defee yanara amul tomb yanara gi rek ngay def bàyyi taati daroo mooy tànk soo ko bëggee tomb doo ko tomb noonu rek ngay bind bàyyi waaw léegi too un buñ ko bindee noonu tombuñu ko te fekk daa waroon a am tomb pour ñu mën koo jàng tombuñu ko yow boo ñëwee noo koy jànge yow taa on rek nga koy jànge ba moytu te boo ko jàngee noonu yàq ko wax kon kay tomb giñ la ko tombal waajiba la bid'atun waajiba la kon defe naa taarif boobu leer na mel na ne sax du jar ñuy topp boroom xam-xam bu nekk li mu wax ci biddaa ñu wax ko du jar ñu koy topp parce que ñi nga xam ne dañoo wax ne ñoom kullu bid'atin dalaala te danaa ñëw ci xadis bi ndax xadis bi mooy seen sukkandikukaay waaye nañu koy firee du noonu mais danaa ñëw ci xadis bi leeral xadis bi ba ñu xam ne ñoom fi ñu teg seen tànk ci xadis bi du foofu ndax fi ñu teg seen tànk ci xadis bi bu dee foofu la ñoom danañ yóbbu seen mbokk julli di safara waaye ñoom it danañ dem parce que ñoom mucc ci biddaa yi ndax ñoom mucc ñu bu fekkee ku def biddaa da ngay dem safara te jullit ñi mënuñoo bañ a def biddaa mu mënuñu koo bañ a def kon kay loolu mooy ñépp safara lañ jëm rek affaire bi jeex benn yoon su ko defee ñi nga xam ne dañ doon jaamu yàlla di woor ngir aljanna ñoom dañ naan bàyyi nañ ndax comme que moom comme que ndax kii jaamu yàlla pour dem aljanna rek buñ nee léegi affaire bi léegi safara ngeen jëm kon moom du jar muy muy sonnati ki nga xam ne nag day jaamu yàlla ngir ngir ne yàlla dafa yelloo ñu jaamu ko. nga xam ne même bu xamoon ne yàlla da koy lakkit moom mu jaamu ko rek def waru koram kooku moom day continuer kooram moom continuer julli continuer di joxe azaka euh, loolu la al-Hafiz Ibn mu wax euh, ñu ñëw ci al imaam al-Izz ibn Abdussalam def na taarif ci biddaa moom itam nam ko leerale ni ko imaam Shafi'i waxe noonu la ko waxe ni ko al-Hafiz ibn Hazm waxee noonu la ko waxee mais gaa ñi nga xam ne ñoom kon dañoo wax ne biddaa moom bon rek la mën a def mënta baax ñoom li ñu wax ku ko wax loolu problème bi li ñoom li ñu wax ku ko wax ban boroom xam-xam moo ko wax. Euh, bu ñu demee ci al imaam Ibnul Athir moom itam loolu la wax moom dafa wax ne al bid'atu bid'atani bidaatu hudan wa bidaatu dalaala dafa ne ñaari bidaa moo am bidaa goo xam ne cig njub la tege ak bidaa goo xam ne cig réer la tege nee na ñaari biddaa yooyu ñoo am daanaka loolu bu ñu ko doon topp ku ci nekk ñu lu mu ci wax boroom xam-xam yépp ñooy bokk lu ñu wax day mujj kon ñun li ñuy répétition lay doon koo indiwaat itam da ngay waat ndax ñoo bokk lu ñu wax lu dul ay ñennati nit ñoo xam ne dañoo feddeeku jël weneen yoon ngir ñàkk dégg kullu bidaatin dalaala léegi kon ñu ñëw ci sunu ñaareelu tomb mooy al bidaatu inda ni taymiya lan mooy bidaa ci ibnu taymiya moom nu mu firee bidaa point bu mat a déglu la lu tax mu mat a déglu mooy ñi wax ne ñi wax ne tarixa yi bidaa lañ nga xam ne ku ci nekk moom safara nga jëm ndax bidaa la ndax bidaa goo gis dalaala la ak réer la te réer goo gis safara la jëm ñi wax loolu ñoom ibnu taymiya mooy seen sëriñ kon ibnu taymiya moom xanaa moo leen wax lool nan la ibnu taymiya taarife bidaa nan la ko taarife ibnu taymiya dafa wax ni euh, al bidaatu ida lam takun waajibatan aw mustahabatan fa hiya madmuumatun bi ittifaaqi al ne biddaa nekkul lu war wala lu ñu sopp nee na lu ñu ŋàññi lay doon te nee na jullit ñépp ci dëppoo loolu kay mooy biddaa dana nekk lu war waaw lu nekk loo xam ne dafa war nu muy nekk dalaa mu ne biddaa bu nekkul lu war nekkul lu ñu sopp nee na lu bon lay doon lu ñu ŋàññi nee na jullit ñépp ci dëppoo foofu mat naa taxaw de mais taalibeem yi ñoom nee nañ biddaa bu baax amul Ibnu Taymiyya nee na jullit ñépp déglu leen wax bi de jullit ñëpp dëppoo nañ ci ne biddaa day war mbaa ñu sopp ko mbaa mu bon est-ce que est-ce que déglu nañ déglu nañ wax bu baax taalibe mi ñoom nee nañ kullu bidaatin dalaalatun li muy tekki mooy benn biddaa desul bu mag baag bu ndaw baag bu bërki démb baag bu tay baag bu ëllëg ba yépp sànkute la te safara la jëm ñoom loolu lañ wax ibnu taymiya moom nee na jullit ñépp dëppoo nañ ci ne biddaa day war mbaa mu nekk luñ sopp mbaa mu nekk luñ ŋàññ mun a jullit ñépp ci dëppoo waa léegi ñi d'accordul ci loolu ñoom luñ doon kon ind ibnu taymiya waaw taalibe bi ñoom luñ doon kon foofu te pourtant loolu mu ngi ci majmu'ul fatawa ñoom ñu di la waar janoog loolu te gis nañ ko ndax mënuñoo jàng téere yi sëriñ yi jàmbur te duñ jàng seen téere sëriñ man balaa maa jàng téere kenn téere Seydil Hadji Malick laay jàng ba noppi ndax mooy sama sëriñ naka ngay jéggee sa téere sëriñ dem di jàng téere keneen loolu mënul nekk kon jàng nañ ko gis nañ ko mais lu tax ñu nëbbu ko lu tax waxuñu loolu kon. kon foofu fu ma ta xel xel léegi nag kooku bu fekkee bu ubbee daara yow sa doom foofu nga koy yóbbu. ñun ñooy jël suñuy doom yóbbu leen ci ñooñ ñu jàngal leen luy biddaal luy na ñu xëy wëlbati ko di saaga seen i maam ak seen i bàyyi naan dañoo réeroon nekkuñu woon ci dara nangam nangam ay juhaal lañ nga ne fa nga ne sama doom ji fa mu doon jànge fa lañ ko yàq fekk yaa ko yàq ndax yaa ko jox yàqkat bi mu yàqal la ko yàqkat nag ku ko jox ne ko yaral moom mu yàqal la dañoo wax ne waaja ba muy watu dafa dem ba ca mbedd ma rek romb benn dof mu jox ko leen seen ne ko ne ma dof bi wat ba tolloog nopp bi nekk càppit dagg nekk am téel ma ba ma noppi waaw parce que am na ñu am na ñuy wat ñoo xam ne mën nañ ko seen métier la loolu la ñuy def yow nga defee koo xam ne yàq rek ay métier nga ab ah, dof kon foofu fu mat a xel la mais nag mu desaar benn sew sew foofu gis nga booy jàng téere Ibnu Taymiya da ngay fakkastaloo baatub bittifaaqil muslimin jëlal minhaaju sunna nabawiyya nga digal liir ngay nga yor sa kurus foo rombe bi ittifaaxil muslimiina rek nga xëcc benn per foo rombe bi ittifaaxi ahlil maarifa nga xëcc benn per benn juz bi balaa jeex danga am lu bari moom toujours buy dëgëral waxam danaan bi ittifaaxil muslimiin maanaam du ci bàyyil kenn dara sax ndax xam ne wuute daa war a mën a nekk mën naa nekk waaye nangam ji julli ñépp ci dëppoo donte la bu dee ci masala bi moom loolu moom moom leer na parce que jullit ñi ñu ci dëppoowul ci wax sax dëppoo nañ ci ci jëf ndax kilo la ki la taxaw naan la li ngay def biddaa la boo demee ci jàkkaam mhm, soo demee ci jàkkaam bu ñuy liqaam dañuy teg micro ba ca kanamu imaam liqaamkat bi day seqi ay jéego dox ba ca kanamu rajo ba liqaam ba noppi delluwaat palaasam imaam daal di kabar loolu biddaa la loolu biddaa la de liqaam kay da ngay taxaw ci gannaaw imam liqaam waaye dox ba jiitu imam ba liqaam ba pare waññeeku dellu si war sa place loolu bi daal mu des rafet na wala rafetul moo tax ki naan la af yow ki nga xam ne mooy wax ci làmmiñam ne kullu bidaatin dalaala benn mucc ci moom ci boppam muccul ci biddaa kon defe naa mën nañoo jàll ci taarifu ibnu taymiya bi mais ñu jàllaat ci ibnu taymiya ni ni mu melalewaat biddaa encore ni ko ibnu taymiya melalewaat ibnu dafa wax ne wa maa xaalafa nusuusa fa huwa bid'atun bi ittifaaqil muslimin gis nga indeeti na baatu bi ittifaaqil muslimin baat bu mu bëgg la moom daal bi ittifaaqi ahlil maarifa bi ittifaaqil muslimin bi nangam nangam waaw bi ittifaaqi ahlil fanni bi rek moom xanaa moom daal position moom bi ittifaax rek la war a doon waaye dana gën a leer ci kanam mu ne wa maa xaalafa nusuus fa huwa bidaatun bi ittifaaqi almuslimin wa ma la yulamu annahu xaalafaha faqat la yusamma bidaa ibnu taymiya neen lépp loo xam ne dafa wuuteeg textes yi textes yi mooy nusuusul quraan ak nusuusul sunna mu ne loo xam ne daa wuuteeg textes yi yonent bi joxe wuuteeg textes al quraan mu ne loolu biddaa lay doon mu ne waaye su su fekkee xamuñu fenn fu mu wuuteeg texte xool mu ne faqat la yusamma bidaa man nañ koo bañ a tudde biddaa laaj bi mooy kon nuñ koy tudde taarif bi leerul est-ce que déglu ngeen taarif bi nee na wa maa xaalafa nusuus fa huwa bidaatun bi ittifaaqil muslimin nee na lépp loo xam ne daa wuuteeg texte yi nee na loolu biddaa la te nee na bi ittifaaqil muslimin jullit ñëpp ci dëppoo comme ni mu koy wax mu ne waaye wa maa laa yu'lamu annahu xaalafaha faqat laa mu ne loo xam ne xamuñu fu mu wuuteeg nas man nañ koo bañ a tudde biddaa kon nuñ koy tudde xam nga loolu leerul xam nga xat boo ko boolee fi'lu mudaari affaire bi leerul daa war a wax ne du biddaa rek loo xam ne wuutewul ak alxuraan wuutewul ak sunna loola kay du biddaa rek mu jeex wala buñ ko tuddee biddaa ñu ne dañ ko koo tudde luxatan mais tuddewuñ ko ko shar'an tuddewuñ ko ko shar'an mais dañ ko ko tudde luxatan su ko defee ñu ñëw ci beneen tomb bi nag nga xam ne moo indi coow li mooy kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaalatin fi naar yonent bi dafa wax ne kullu bidaatin dalaala damay firi zaahirul xadiis moo tax gis nga yonent bi li mu rawee nit ñi bari na waxam dafa laaj ñu sharxu ko mais doo ñëw rek dal di yóbbu noonu jigéen ji sax dana togg laax ba noppi wax ji laax bi laaj ñu ràcc ko upp ko ñu ràcc ko upp ko pour man koo jëfandikoo mais yonent bi bi muy wax kullu bid'atin dalaala faa boolewu ci boolewu ci yu baax yépp ndax ko ne xam na ne tomb alquran kay biddaa la waaye dug riir biddaa la waaye dug riir yonent bi dafa wax ne kullu bid'atin dalaala bépp biddaa ak riir la loolu mooy zahiru hadis bi ñoom nag boo nee zahir ak baatin ñu ñu ñu indi kii zahir ak baatin amu te ñoom ñi koy wax am nañ zahir am baatin ñépp am zahir am batin mu ne kon kullu dalaala wa kullu dalaalatin fi naar bépp bidaa ak sànku la sànku gu safara la jëm foofu imaam al imaam an-Nawawi moo sharxu muslim xadis bi nekk ci muslim al imaam moo leeral affaire bi naka la al imaam an-Nawawi dafa wax ne xadis bi aamun maxsuusun la xadis bu mat a la al aamul maxsuus mooy. Euh, wax ju matale ba noppi am luñ ca jublu wax ju matale ba noppi am ñuñ ca jublu comme misaal bii déglul xadis bi kullu aynin zaniyatun kullu aynin zaniyatun loolu lu muy tekki ci wolof mooy bépp bët day njaalo bët yëpp ah bëtu yonante yi nag keneen koo tudd ku dul yonente yi ñu werante kook yow mais yonente yi yonente yi ndax ñoom seen bët dana jaalo la chaque seen bët du jaalo kon ñoom génn nañ ci kullu bi ni bët yonente bi génnee ci kullu boobu al bidaawul xasana noonu la génne ci bi kullu bidaatin dalaala ndax buñ bi kullu bidaatin dalaala mooy bidaa yépp ak réer lay doon yonente bi dellu ne kullu aynin zaniya bët bu ne day njaalo bët yépp ay njaalo léegi am na ñu dul yonent sax te seen bët du njaala léegi kon kullu boobu noo koy jàppe da nga da ngay wax ne mutlaqa la kullu bu ñu joyal la nga xam ne benn bi daal du ci génn nan nga koy fire est-ce que dégg ngeen li imaam Nawawi char loolu la ñuy wax àlla euh, amun maxsuus wax joo xam ne dafa yaatu matale waaye ñu taxsis ko ñu taxsis ko nga xam ne dafa am luñ ca jublu su ko defee ñu indi ay biddaa yoo xam ne ñu ñu ñëw ci baatu kullu kullu ci boppam ñu lijjanti kullu parce que problème bi mi ngi ci kullu ñaari kullu dafa am dafa am kullu mutlaqa ak kullu muqayyada kullu boo xam ne dañ koo boyal nga xam ne bu ko yàlla xasee ba tudd rek bawul dara ak kullu boo xam ne dañ koo tënk nga xam ne dafa am yamukaay mais balaa may ñëw ci kull bu mujj bi ndax kull bu mujj bi boo ko xamee rek gindeeku kull bu njëkk bi moo yomb xam mooy kull boo xam ne bu ko yàlla waxee rek wala yonent bi wax ko bàyyiwul dara comme lan sunu borom dafa wax ci alquran ne inna allaha ala kulli shay'in qadir yàlla mën na lépp ana loo yàlla mënu ko kon kull boobu it dañ koo itlaaq dañ koo boyal bàyyiwul dara ak lan wallahu bi kulli shay'in alim yàlla xam na lépp kullu boobu itam dañ koo itlaax bawul dara ak wa kulla shay'in ahsaynaahu kitaaba yàlla ne na lépp dama koo enregistré kon bàyyiwul dara amul lu ko rëcc lan lañ naan loolu moom dafa dafa rëccoon yàlla amul lu ko rëcc kon loolu leer na léegi nag ñu ñëw ci kullu bi nga xam ne moo jafe waaw bi nga xam ne moo jafe te mooy sunu borom dafa wax ci alquran ne ñu déglu aaya bi kaddabat qablahum qawmu nuuhin wa ashaabu rassi wa thamuud wa aadun wa firaawnu wa ixwaanu luut wa asxaabul aykati wa qawmu tubba'in kullun kaddaba rusula fa xaqa wa'iid sunu borom dafa wax ci alquran ne nitu yonente yàlla noox ña weddi woon nañ asxaabu rassi weddi woon nañ samuud weddi woon nañ aad ak firawna weddi woon nañ ixwaanu luut weddi woon nañ asxaabul aykati weddi woon nañ qawmu tubba weddi woon nañ mu teg tekke ne kullun kaddaba rusula ñépp a weddi yonent ya ah kon yonent yàlla noox kenn gëmu ko woon yonent yàlla noox kenn kenn kenn gëmu ko woon waaye amoon nañu ko gëmoon dañoo bariwul rek mais pourtant sunu borom dafa ne kullun kaddaba rusula parce que taxlib la dafa jël li gën a bari dafa mel ne rek fii ci Sénégal dañ naan sénégalais yi nii nangam lañ mel ah sénégalais yi dañoo nangam daal di leen wutal weneen wenn melo est-ce que sénégalais yëpp ñoo mel noonu déedéet li ngay wax dafa am ñu bari ñu ko mel mais ñëpp meluñu noonu bu ñu tey sénégalais yi dañoo fonk julli wu Sénégal noonu lañ mel dañoo fonk julli mais am nañu fonkul julli léegi loolu loolu. loolu mooy amun maxsuus mooy wax joo xam ne dafa làmb ñépp ba pare ñépp bokkuñu ca loolu mooy kull buñ tënk eh, beneen misaal mi may joxe sunu borom dafa wax ci alquran ne wa id qaala ibrahimu rabbi arinii kayfa tuhyi al mawta qaala awalam tu'min qaala bala walakin li yatma'inna qalbi qaala fa xud arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayk summa jaal ala kulli jabalin minhunna juz'a summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha azizun hakim ba sunu borom di wax yonente yàlla ibrahim ne waj'al euh, ala kulli jabalin minhunna juz'an montagne bu ne teg ca ab cër ci picc yi ndax yonente yàlla ibrahim dafa topp montagne yi ci àdduna bi yépp bu ci nekk mu bii mu teg fa tànk picc bii mu teg fa bopp ba bee mu teg fa loos wa bee mu teg fa gag ba ndax noonu la def pourtant ay ay montagnes yu néew rek la tànn te pourtant sunu borom ala kulli jabalin la ko wax kon kullu boobu moom itam muqayyada la kullu bu ñu tënk ngi noonu euh, beneen bi ci des mooy wa kaana waraahum malikun yaqudu kulla safinatin ghasba la Xadir waxoon Muusa ne ci kanamu fii ci kanam nii am na benn buur ba fa bu fa nekk boo xam ne day siif bépp gaal ndax gaal yépp lay siif xanaa gaal yi nekk foofu rek mais kulla safinatin la wax de pourtant kon kullu boobu dañ koy taqyid kullu yi ñu taqyid boo koy jàng ci hadis du jeex boo koy jàng ci alquran du jeex kon daanaka mën nañoo indi benn misaal yem ca te jàll ci beneen point beneen misaal bi rek daa yéeme moom mooy sunu borom dafa wax ne kullu nafsin dha'iqatul maut dafa wax ne kullu nafsin bépp bakkan moo xam nafsu nu la neex nga koy firee nag yaa xam sam piri yow waaye man bakkan laa wax kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan bu ne dana mos de loolu la sunu borom wax ñuy seet boobu boobaa dañ koo itlaaq wala duñ ko itlaaq yonente yàlla Isa dafa wax dafa wax boroomam ne ko taalamu maa fi nafsi wala aalamu maa fi nafsika mu askanale nafsu ci yàlla subhaanahu wa léegi nag moom ñi nga xam ne dañuy wax ne kullu bid'atin dalaala di ko itlaax noonu ñoom dañoo waxoon ne dañ dañ lay tere nga taawil bul taawil kon ñoom bi buñ taawil fii taalamu maa fi nafsi wala aalamu maa fi nafsika maa fi nafsika ji bu ko kenn taawil nañ ko bàyyi noonu yàlla nee na kullu nafsin nag léegi zaayiqatul mawt léegi kon nafsu boobu noo ko ciy def da nga ko ciy boole ah boobu mukk boobu kay laa tazuqul mawt léegi nafsu boobu bu fekkee kullu nafsin dha'iqatul mawt te léegi yàlla ndeke daa am nafs nafs bi bul ma ko taawilal ndax ñoom ñoo tere woon taawil ne bu yàlla tuddee tànk tànk la am ne yàlla daa am bët ñoom seeni bi bind nañ ko saxal ka ne ñaari bët la am sax loolu lañ saxal ñoom ne yàlla ñaari bët la am te yaa te te xadis bii yaa fi jàngoon kullu aynin zaniyatun te ñoom kullu bi dañoo bëgg ñu itlaax ko léegi loolu noo koy gis loolu noo ko déggee est-ce que seetlu ngeen affaire bu baax a baax kooku nag moo ubbi école nga jox ko sa doom mu jàngal ko loolu weer wu dee nga yëkkati sa xaalis jox ko mu def ci poosam ba noppi yàq sa doom yow loo ci gañe yow gañewoo ci dara. kon defe naa point boobu moom leer na yaakaar na mën nañoo jàll ci beneen léegi jullit ñi jullit ñi gannaaw yonent bi ndax sos nañu ay biddaa waaw mais biddaa yooyee ndax biddaa yu rafet la am na ca yoo xam ne rafet na ndax biddaa kenn du wax ne biddaa boo mën di gis rek baax na waaye kenn du ma kenn du wax biddaa boo mën di gis baaxul hmm? jullit ñi ci jamonoy yonent bi yonent bi mi ngi dund sax ñuy sos ay biddaa ci diine ji loolu nag ñoom boo leen ko waxee ñu ne mukk xaraam kufr muruq min al milla daal lay génne ci diina ji léegi mais jullit ñi doon nañ sos ay biddaa de ci dundu yonent bi yonent bi dund ñu ñuy sos ay biddaa ñoom jullit ñi nañ ci indi ay misaal yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na damaa dugg aljanna beneen riwaay bi dafa wax ne uriitul janna wan nañ ma aljanna nee na bi ma duggee aljanna ma ne ma dégg euh, aw keppat keppatu dàll dàll wuy def keppat keppat di dox nee na ndeke bilaal la ma laajte kii kan la mu ne man la bilaal xoolal yonent bi nee na ma ne ko noo ma jiitoo fii bilaal noo ma jiitoo aljanna yonent bee wax de sallallahu alayhi ci bu xadis bu wér boo xam ne ñaar wuute wuñ ci ci xeetu yonent bi ci wér naak wérul xadis bu wér cëng nee na ma ne bilaal noo ma jiitoo fii mu ne man dey sama njàpp du yàqu mukk lu dul ne yeesal naa ko jàppaat naa te fu ma jàppe danaa naa fi la ñaari rakka yonent bi ne ko kon fa biha kon ci loolu nga ma jiitoo laaj bi mooy yonent bi ndax daa digaloon bilaal loolu li bilaal doon def ba yonent bi xëy gis ko aljanna te xamul nu mu def ba gis ko fi mu di ko laaj foo jaar loolu yonent bi daa waxoon bilaal ne del sa bul tàggoog jàpp ndax yonent bi da ko ndax yonent bi dafa doon def loolu di ko wan bilaal nga xam ne bilaal danaan ko lii ci yow laa ko royee bilaal dafa seet li rafet xam ne njàpp moom kenn du ko tere njàpp moom kenn du ko tere waaye boo nga tuddee ko biddaa mais njàpp moom kenn ko tere njàpp moom mënta bon ndax bilaal loolu mu def ba tax mu jiitu yonent bi aljanna ndax yonent bi moo nekk bi ma sabaxta nii noo ma jiitoo ci làmmiñam wu tedd walla ko waxee loolu mu doon def ba jiitu ko moom yonent bi moom moom bilaal ndax dafa am ku ko njëkkoon a def yonent bi saxaloon ko déedéet kon affaire bi biddaa rek la tudd biddaa la tudd daa baax rek waaye biddaa la kon benn biddaa ngi noon boo xam ne sos nañ ko ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jàll ci beneen beneen tomb yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabaloon na ay nit ay nit ñu dem ci xare ki leen doon jiite ci julli yi nag day def bu jàngee faatee ba jàng li war a jàng ba pare da ciy teg qul huwallahu ahad ñoom nag affaire bi jaaxal leen ndax yonent bi li mu waxoon mooy sallu kama ra'aytumuni usalli jullee leen ni ngeen ma daan gisee ni ngeen may gisee ma di ko jullee xam nga waa ji bu doon daf leen di jiite comme ni yonent bi daan jiite kon ñoom duñ jaaxle. ndax dañu xam ne lii lañ bàyyi yonent bi di ko def bi ñu ñibbee ñu dem ci yonant bi wax ko ko ne ko ñun kat ki nga ñu booleeloon moom bu ñuy jiite julli bu jàngee faatiha ba pare jàng li muy jàng ba noppi daf koy tëje xul wal xul wallahu ahad yonent bi ne saluuhu li ayi shay'in yasna'u hada aw yasna'u dhalik laaj leen ko lu tax muy def loolu xam nga yonent bi xëyul nag ah kooku biddaa la kooku kullu bid'atin dalalatun déedéet dafa day laaj da xam lu tax mu di ko def ba pare dafa ne saluuhu li ay shay'in yasna'u dhalik laaj leen ko lu tax muy def loolu ñu laaj waaju ji waa ne man daal qul huwa allahu ahad dama ko sopp dama bëgg di ko jàng yonent bi ne ko xamal xamal leen ko ne kon yàlla sopp na ko kon yonent bi dingatul julli gën a xam nga ne léegi nag ñoom boo leen waxee loolu dañ naan ah loolu ko yonent bi taqrir na ko waa déet yonent bi taqriir na ko biñ ko ko laajee mais njëkk ñu koy laaj ca bañ ñibbee ñibbiseegul Madina ñu nekk ca àll ba waaja di def noonu jamono booba li waa ji doon def lu mu sunna la woon boo ne maa sunna la woon man a yonent bi waxu ko ko saxalu ko kon affaire bi daa nekkoon bi daa nekk bi daa ba yàgg mu ñëw yonent bi saxal ko mu nekk sunna defe naa loolu gën naa leer ñu di ko leeral waaw gën naa leer ñu di ko leeral ndax da leen ko wax ñu ne loolu yonent bi moo ko taqriir yonent bi moo ko saxal ndax moo ko ne eh, sopp gi nga sopp qul huwallahu ahad yàlla sopp na la ci mais kañ la ko yonent bi taqrir lañ nekk ci àll ba yépp yonent bi yégul ne sax waa ji mu ngi jullee noonu jamono boobu muy julli julli yooyu noo koy attee lim doon def biddaa nga ko tuddee wala sunna bu dee sunnaa du xaw lu na nabi du lu na nabi du na nabi kon biddaa rek la xanaa loolu dong war naa tax nit ki war a mën a dégg ne biddaa moom day baax mbaa mu waaye du bon ba faw waaye du baax ba faw bu tomb boobu leeree ñu jàll ci beneen tomb ba tey ci xadis bu kenn laam-laameewul ci xeetu yonent bi yonent bi di jiite julli beneen bi daa ngi nii boo xam ne ci dund yonent bi lañ ko sos yonent bi di jiite julli rukkoo bi muy siggi na sami allahu liman xamidahu benn waay siggi wax ne rabbana walakal hamdu du foofu rek lañ daan yem dañun rabbana walakal hamdu waa ji siggi ne rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi bu yonent bi jullee ba noppi wëlbatiku ne ki doon wax loolu kumu mu ne ko man la yonent bi nag gis naa fanweeri malaata ak nangam ñuy njëkkantee bind sa kàddu gi ayyuhum yaktubuha awwalu ñuy njëkkantee bind li nga wax léegi wa waa ji yonent bi saxal na li mu def gannaaw bi mu sëlmalee mais avant yonent bi di sëlmal bi waa ji waxee loolu loolu affaire bi biddaa la woon wala sunna la woon ah xam ne yonent bi waxu ko néewu ko su ma su ma su ma si génne leen rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi néewu ko su ma si gée wax ko waxal loolu xam nga waxu ko te kenn mësu koo def mu saxal ko mu saxal ko lu jiitu loolu te itam moom mësu koo def kon affaire bi biddaa la boo xam ne ci dundu yonent bi lañ ko sos beneen biddaa ngi nii boo xam ne ci dundu yonent bi lañ ko sos mooy Xubayb ibn Adi saxaaba la ci ab saxaabi la ci yonent bi bi ko yéefar yi jàppee di ko waaj a rey daf na leen may leen ma ma julli ñaari rakaa may leen ma ma julli ñaari rakaa ñu may ko mu julli ñaari rakaa bi mu noppee ñu rey ko léegi ñaari rakka yooyu yoo xam ne bu ñu la kon ku ñuy bëgg a rey dañoo sopp ci yow nga julli ñaari rakka fu ko yonent bi waxee ndax yonent bi moo ne bu ñu lay bëgg a rey ñaanal ñu may la nga julli ñaari rakka kon ndax sunna la biddaa la daa baax waaye biddaa la ku la ne sunna la nee ko fu ko yonent bi waxee ak ku ko mas a def mu taqriir ko ndax xam naa xubay bi moom. ñëwaatul di laaj yonent bi ne ko man de ñu may bëgg a rey damaa ñaanoon ñu may ma ñaari rakka pour ma julli ko ñëwaat ñëwaatul pour leerlu loolu ndax moom rey nañ ko jeex na dem na yoonam mais la mu def noo ko tudde ñaari rakka yooyu biddaa la wala sunna la moo tax gaañe dañuy coow rek yar sa sikkim ba mu gudd rek ñëw biddaa li li ci gën a yéeme sax buñ koy wax ñu nosal seen baat kooku biddaa la loolu ciy nosal sa baat. biddaa kay booy wax biddaa la ne lii biddaa la bu dee sunna la neel sunna la même bu ñuy liqaam sax dañuy nosal seen baat yi allahu akbar allahu akbar loolu ay affaire u caaxaan la yu kenn xamul affaire toppandoo yoo xam ne kenn xamul lu mu booy liqaam dangay ngay liqaam rek waaw jërul nosal baat jërul num tuddati waaw maam Cheikh Ahmad Tidiane si radiyallahu anhu nee na léegi da ngay gis ku ne day toppandoo ni Bilaal doon nodd di nodd bay nelaw léeg-léeg sax ñi mën a nelaw ci fajar gi waa ji dey nodd ba yàgg nga nelawaat ci biir ci biir nodd gi ndax da nga déggu commencement bi digg bi nodd gi rëcc la mais nga jàppaat ka ca fin ba ndax nodd bu yàgg rek te nee na Bilaal nodd yitte la daan nodd tollul woon a nekk sax di di nosal ak di di di kii nii da daan nodd nodd yitte waaw euh, léegi ñu ñëw ci ñu ñëw ci parce que xool euh, ida kaana tarku xujjatan fan nax yu laxwoon dañ naan lii yonent bi defu ko ñàkk a defuk yonent bi mbir taxul ñuy tere loola bu doon looloo kon yonent bi du teree dara lu mu bëgg ñu bàyyee ko da koy bañ a def rek noppalu ida kaana ida kaana ida kaana tarku xujjatan fan nax yu laxwoon yonent bu fekkee bu amee benn affaire boo xam ne mësu koo def rek kon léegi loolu dañ koy tere kon kay yonent bi jëratul muy tere jëratul yàlla naan wa ma aataakum rasulu fa xudu wa ma nahaakum anhu fantahu jëratul muy tere kon na bàyyi rek na bañ a def rek lu mu bañ a def ñu bañ koo def boo jullee suba ba noppi ñu ne la sib nañ ci yow nga julli ñaari rakaa ngay naafila boo jullee tàkkusaan ba noppi ñu ne la sib nañ ngay naafila lu tax yonent bi tere ko moom kay bu doon bu doon bu doon bañ koo def doy na kon na noppi rek bu jullee suba rek bañ a naafil la su ko defee ñu ne kon lii araam na dama ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu bàyyi ko da tere yonent bi deful nangam loolu du lay bi deful nangam loolu du lay mais bu fekkee dafa deful nangam ba noppi tere ko kay ñoo xam ne dañ ko ndax yàlla dafa ne lu leen yonent bi tere bàyyi leen ko waxul lu yonent bi bàyyi waxul lu yonent bi deful dafa ne wa maa aataakum rasulu fa xuzuhu wa maa nahaakum anhu fantahu lu mu leen tere wa maa nahaakum anhu waxul wa maa taraka wa maa lam yafalhu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam waxul loolu lu mu leen tere la wax bàyyi leen ko kon loolu jàpp naa ne leer na léegi ñu ñëw ci ñaari ñaari tomb ñaari tomb yoo xam ne dañ koy leeral balaa ñuy ñëw ci biddaa yi saxaaba yi sos te yi ma doon wax ay saxaaba ñoo ko def mais ci jamono yonent bi la mais yooyu dama koy ràmbal ndax jàpp naa ne li waroon a leer ci leçon bi jàpp naa ne normalement bu fekkee déglu nañ ko teewlu ko leer na ba noppi euh, ñaari jumlaa ngi nii buñ tuddee yonent bi rek ñu ne sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daa waxoon ne da ko wax bu ngeen déggee sama wutur te ñun ñëpp buñ nee yonent bi rek sayyiduna muhammad ñu ne sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi bi daala bi daala yonent bi mësu koo def mosu koo digle mosu mosula digle jumla bi julli ci yonente bi rek la la digle te bañ ne ko nu ñuy jullee ci yow dafa wax ne wax leen allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahim ba wax ja jeex waa lan moo tax ñuy julli ci yonente bi naan sallallahu alayhi wa sallam lu tax bi nga déggee turu yonente bi nekkoo fa naan allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama lu tax defoo noonu mais sallallahu alayhi wa sallam dama ne la ban xadis ngay fekk ñu ne yonente bi nee na bu ngeen déggee sama tur wax leen ko xam nga gars yi lu ñu lay dañ naan non sallallahu alayhi wasallam umma bi ñoo ci dëppoo te umma bi laa la tajtamiu ala dalala dama ne umma bi ni ñuy dëppoo ci loo xam ne yonent bi joxe woon na ci texte ba pare yonent bi joxe texte bi ne wax leen allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin texte bi riwaaya nañ ko ci luy tollook ñeent fukki riwaaya ak juróom ah lu tax duñ jël ci riwaaya yooyu di ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare dañ ne ñun tiijaan yi sunu jawharatul kamal bi bid'a te tamit julli ci yonent bi sunu salatul fatih bi bid'a ndax texte boobu yonent bi joxewu ko sallallahu alayhi wasallam ku ko joxe fu ñu ko jële fan la sallallahu alayhi wasallam jóge bi ci des mooy sadaqallahu alazim jàng alquran ba pare na sadaqallahu alazim xadis nañ ma indil xadis bi nga xam ne yonent bi moo ko defoon jàng alquran ba eggal daan ne sadaqallahu alazim sadaqallahu alazim bi daa la moom itam biddaa yi gaa yi kenn mucc ci gaa yi naan la fi naari ñoom itam fi naari rek ndax mucc ñu ci man gisuma ku ci mucc de gisuma ku mucc ci biddaa yi jàng alquran ba noppi ne sadaqallahu alazim kon balaa nga ne biddaa bii safara la jëme nit ki waay waay natt ko ci sunna su dëppook sunna nga xam ne sunna yóbbaale na ko su dëppoowul ak sunna nga xam ne bii nag baaxul ci ki kay ki kay jëfandikoo waaye yow daal loolul def rek ku ko def safara la jëm te ñoom am nañ seeni biddaa yi ñuy def rawatina bu ñu def salaatu taraweex dañ ciy jàng xatmul quran ku leen ko jàngaloo xatmul quran boo xam ne yonent bi mosu koo dégg xatmul quran bi ñuy def seen salaatu tahajjud ñu jàng ci xatmul quran salaatu taraweex ñu jàng ci xatmul quran ku leen ko jàngaloo yonent bi waxu ko defu ko taqriiru ko loolu biddaa la boo xam ne ñoom ñi lay yóbbu safara ñoom ñi ngi koy def ñoom daal bidaatuhum bidaatu xayrin wa bidaatu xayrihim bidaatu shar ñoom seen biddaa baax na ku dul ñoom nag sa biddaa baaxul daanaka mbir mi loolu dong lay tekki buñ ko càmbaree ca kaw ba ci suuf loolu weesu tekkiwul lu weesu loolu ñoom seen biddaa moom macha allah amul moroom biddaa keneen moom baaxul biddaa keneen moom baaxul am na lu ñu wax ci imam Malik sax loolu danaa ci ñëw danaa ci ñëw ca ca ca mujjantal ga ndax même Ibnu Taymiya dafa wax ne nit ñi bu ñu demee ci marché bi ñu dem ba gis ne nañ leen ñu fixer leen prix yi lii lii lay jar fixer prix yi ñu gis ne loolu amal na leen njariñ mu ne nañ leen fixer prix yi nañ leen ko fixer te pourtant yonent bi moom ba ñu ko laajee ne ko dañoo bëgg nga fixer ñu prix yi ndax ndax ndax njëg yi cher na yonent bi dafa wax ne euh, inna allaha huwa al musa'ir yàlla mooy fixer boppam ay prix mais ibnu Taymiyya fii moom wuute nag li yonent bi waxoon lan moo tax te lan moo tax moom mu ne jaadu nañu fixer leen prix yi te yonent bi ci jamonoom moom bañ ko ko laajee nanguwu ko woon a def mu ne bëgguma dajeeg yàlla mukk kenn ci yéen di ma topp àq moo xam àqu alal la wala àqu deret te moom def na tasir mais biddaa la buñ ko tuddee biddaa bu rafet ma ne waaw waaye biddaa ji kay moom maanaam maanaam biddaa bi lañ bëgg ñu ñu ñu nangu ne biddaa biddaa bi buñ ko nangoo rek affaire bi coow lu jeex waaw. kon defe naa ne ñu ngi ci cat li e, am na ay biddaa yu Ibnu Taymiyya sos nag mii seen sëriñ ndax e, wax naa ci saxaaba yi am na def nañ ay biddaa ndax juma nodd gu njëkk gi nodd gu ñuy wax zawal yonante bi bàyyiwu ko fi Abubakar bàyyiwu ko fi. Omar bàyyiwu ko fi Ousmane ibn Affan moo ko xewal bi nit ñi demee ba gën a bari bu jant bay jengar ñu ko rek ñu noddu zawal ca ca marché ba ca azawra ñu nodde ko fa nodd googu bi daala ah xanaa waxu ñu ne woon sunna mooy lu yonent bi wax mbaamu mu saxal ka mbaa mu jëf ko lii waxu ko saxalu ko jëfu ko Ousmane ibn Affan moo ko sos boo leen ko waxee nag dañ naan yonent bi dafa ne woon aleykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin yonent bi nee na maa ngi leen di dénk ngeen mooy ci sama sunna ak sunna xulafaa ur rashidin ah kon léegi diina ji xulafaa ur rashidin yi ñoom sañ nañoo wuti di ci dolli wala xulafaa ur rashidin seen sunna mooy sunna si yonent bi dafa tolloog na Usmaan ibn Affan li mu def sunna su yonent bi bañu ko nodd gi mu ci dolli sunna bañu ko moo tax yonent bi terewu ko fenn moo tax euh, ñi am problème yépp mooy li leen indil problème mooy dañoo dañ naan lu yonent bi deful dañ naan lu yonent bi deful sallallahu alayhi wa sallam loolu moo leen indil problème ndax nodd googu yonent bi defu ko kon ñoom nañ dem diingat Usman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ndax julli it yonent bi ci àll ba la ko daan defee Ali ibn Abi Talib ñu nekk dëkk bi ay way néew doolee ngi fi mu leen imam ñu jullee ci it ca jàkka ja te yonent bi mësu ko defee ca jàkka ja àll ba la ko daan defee booboot bi daala Omar ibn Abdul Aziz moom it def na biddaa ndax moom yonent bi bu daan julli ay day julli ba noppi door a xutba Omar ibn Abdul Aziz moom day xutba ba noppi door a julli day xutba ba noppi door julli ndax booba li ko waraloon mooy nit ñi buñ xasee ba julli dañuy dem seen yoon su ko defee moom mu jiital xutba gi door a julli léegi gaa yi bu dee ñuy def biddaa ñëpp danañ danañ dem safara buñ demee daañ xamante de ndax moom danga nga fa fekk nit ñi tudd ñëpp da leen fa fekk ñëpp nga fay fekk léegi nag problème bi mooy li ma wax léegi ma ne ñoom seen biddaa moom amul problème ñoom seen biddaa moom biddaa bu rafet la ñun suñ biddaa ñun la suñ biddaa baaxul mais ñoom seen biddaa baax na xoolal wird wird wird wi ngay def ñu di la ci diingat ne la wird woowu biddaa la safara la la jëmee Ibnu Taymiyya am na wird yaa xayu yaa qayum bi rahmatika astaghith ibnul qayyim wax na ci madaariju saalikiin nee na ibnu taymiya nee na wirdi wii ku koy jàng ñeent fukki yoon gannaaw boo jullee suba gannaaw boo jullee fajar ba noppi balaa ngaa julli suba nee na sa xol dana wéy di dund léegi ñoom dañ ne woon biddaa lay doon wirdu nga wutal ko aw waxtu kon biddaa ngi ndax bii daa am waxtu ndax gannaaw julli fajar la ba julli suba kon biddaa ngi noonu ñu ne boo ko wutalee ngëneel bi daala bii tam bi daala ndax wutal nañ ko ngëneel ndax nee nañ day dundal xol ibnu taymiya yaa ko wax ibnul qayyim taalibam bi ko gën a jege moo ko bind léegi biddaa ni ko gaa yi def mbir mi daal ku la yóbbu safara yóbbu ko safara rek waaw ku la yóbbu safara yóbbu ko safara boo ñàkkee fayda nag ñu yóbbu la safara ñoom demal janna waa léegi biddaa boobu nuñ koy def moom am na lu ñuy def ñoom lu ñuy wax layyu unu anaatu nusuus mooy nas bi dañ koy weñ naka li ngay tekki bëgguma nga tekki loolu lii laa bëgg nga tekkil ma ko forcé nas bi ñoom dañ koy def ndax xool yonent bi dafa ne man na fil islaami sunnatan xasana ku sos ci lislaam sunna bu rafet nee na yàlla dana la jox yool ba ak yoolu ku ko defati ba ilaa yawmil qiyaamati dellu wax ne ku sos ci lislaam sunna bu ñaaw ku sos ci lislaam sunna bu ñaaw mooy ku sos ci lislaam biddaa bu ñaaw yàlla dana la teg bàkkaar ba ak bàkkaaru ku ko defati maanaam xadis boobu mooy leeral ne kon ndeke euh, biddaa daa am bu rafet am bu ñaaw ñoom nag bi ñu demee ba xam ne xadis bi bu ñu ko bàyyee noonu biddaa day am bu rafet am bu ñaaw te ñoom bëgguñu loolu ñu ne man san na li muy firi mooy ku beesal ku dundal waaye bi ñu defee loolu genn wàllu xadis bi dong la ñu firi geneen wàll gawam duñ ko firi dañ naan man na ku dundal fil islaami sunnatan xasana ku dundal ci lislaam sunna bu rafet da am yool ba ak yoolu ku ko defati daal di taxaw mën a eggale leen ñu naan non seeka gis nga di leeral yoo xam ne dara leeru ca parce que boo ko bëggee eggale da nga naan man sanna ku dundal fi lislaam ci lislaam sunnatan sa ya sunna bu ñaaw lislaam daa am sunna bu ñaaw bu ja bu dee woon ñu di ko dundal l'islam amul sunna bu ñaaw man sanna jooj ñu bëgg a firee man ahya fu ñu ko jëlee am na koo xam ne dana ma sanna dana firi daas na waaw ma ne ko firee ka daas te nga eggale xadis bi ma daas rek te eggale xadis bi doo egg de du ko waaw firi boo xam ne yow boo ko jëlee xadis bi doo ko yeggale tey wax dëgg yàlla dum firi su ko defee ñoom dañuy wëlbati ko daan na yéen firi mi ngeen koy firi da di dagg xissa ba la ko waraloon xool xissa bi lu man di waral affaire bi lu ko man di waral. sam na moom du firi daas na ci xadis bi du firi dundal na ci xadis bi sos na lay firi boo demee ci ma mi ñu leeral la ko mooy ibtadaa wadaa xatta ixtatta sanna istanna loolu rek ngay fekk ci ma maajim yoo dem loolu nga ciy fekk léegi nag gars bu fekkee ñoom ñooy maajim yi nag bu boobaa nañ ub yi te dem ci ñoom xam ne ñoom ñooy maajim yi waaye benn chatre bi daal moom gars yi nanguwuñ koo firi kon nag man sanna fi islaami sunnatan sayyi'a loolu mi ngi junj biddaa bu rafet parce que l'islam yow waroo ci woon a mën a sos bu doon lool la bu doon lool la sunna xasana ak sunna xasana ak sunna sayyi'a kon duñ ko tudd parce que waroo cee sos bu doon loolu la euh, loolu moo tudd layu anaaqi nusus mooy da ngay weñ loosu texte bi wala nga weñ loxoom li li xool def nañ ko ci ziyaaratul qubur xam nga ñoom nee nañ tukkee fii dem ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom nee nañ loolu biddaa dafa xaraam yow boo jëlee woon oto fii dem ziyaara ji Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu loolu biddaa la daa xaraam da dem safara yow boo jóge woon fii dem Maroc ziyaara ji Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu kooku daa xaraam te yonent bi wax ne kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fa zuruha yonent bi ne maa leen tere woon ziyaare bàmmeel aywa dem leen ziyaare jox naa leen ci ndigal ñu ne yonent bi bu gàtt bu jege bàmmeel bu jege la wax waaye waxul bu sori astaghfirullah wallahi te noonu lañ ko waxee kañ la yonent bi wax an foofu ana jege ak sori foofu yow ree ak jooy ñoo lay jàppandoo fii anin waahid ree ak jooy ñoo lay jàppandoo kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur gaa a gën a dégg arab mooy maa leen tere woon ziyaare bàmmeel aywa fazuruha mooy lan ziyaare ji leen ko nahaytukum bokk mooy nekk ci muslim nahaytukum an ziyaratil qubur tere woon naa leen ziyaare bàmmeel aywa fazuruha mooy lan dem leen ziyaare ji ko foofu ana bu jege ak lu sori ñu ne bu dee bàmmeel bu jege la dagan na bu dee bàmmeel bu sori la araam na loolu man loolu fiñ ñu ko jëlee ci hadis bi man loolu foofu nag dafa mel na ñu ne la ndogul ndogul fii ñu ne la bu la palaat bi soree araam na bu la jegee dagan na ndogul rek yow kay bu palaat bi soree boo ko fekkee nga ndogu rek ndogu fa affaire bi loolu yow doo da dul xam loolu te loolu ay kàngam ci ñoom ñooy wax loolu di araamal yonent bi nga xam ne amuñu ku dul moom léegi araam na yow nga jóge fii dem ziyaar ji dama ne araamal gi ñu ko araamal mooy biddaa bu bon bi nga xam ne mooy yóbboo safara waaye yàlla dana lakk kenn safara naka yow ndaxte yow yaa nga jóge woon daaru musti da wala boog daarul muxti nga jóge woon dem ziyaara ji yonent bi kon yow dama la yóbbu safara mais seet loolu yàlla dana ci lakk nit ba ci am na ku bind ci ñoom sax mi ngi ci majmuul fatawa te loolu ñoom dañ koy nëbb te loolu mbindum ibnu taymiya la mu wax ne kii ziyaara yonent taxaw ca bàmmeel ba yow mi dem taxaw ca bàmmeel ba ziyaar gi amalu njariñ amalul njariñ yonant bi xam nga ki wax loolu kay bu la yóbboo safaraati baax na dem ba wax ne boo demee ci xabru yonent bi nga nuyu ko ne ko assalaamu alayka ayyuhan bi soo déggee ku la fay du yonant bi seytaane la te xool leen foofu yonant bi bàmmeelam nekk nii bu Abubakar nekk nii bu Omar nekk nii te Omar ci bi muy dund seytaane da daan daw Omar seytaane da ka daan daw de xanaa seytaane nag moom bu demee bay wuyu nit ñi ci bàmmeelu yonent bi dem bay wuyu nit ñi ci bàmmeelu yonent bi di fay nuyoo xanaa war naa ragal Omar ma fa tëdd war naa ragal Omar ibn bi ci def seytaane suy nuyoo di wa aleykum salaam te bu la ko waxee nga gën a sopp yonent bi loolu seytaane du ko def. seytaane kay li muy def da lay gën a xaddiloo ci yonent bi waaye du ci gën a xiirtal moo tax al imam ar-Rifaa'i ba mu demee ca qabru ba wax ko ne fii xaalatil bu'di ruuxi kuntu ursiluha tuqabbilu al arda anni wa hiya naa'ibati fa hadhihi dawlatu al ashbaahi qad hadarat famdud yaminaka kay tahza biha shafati yonent bi tàllal loxoom ci bàmmeel bi mu fóon ko te ñoom loolu ba léegi wax ñu ne loolu amul al musbitu muqaddamun ala naafi ki saxal moom lañ jiital ci kiy dàq loolu loolu mooy qaa'ida usul bi mais yow bu ñu la waxee loo xamul rek nga ne loolu amul ñoom daal wa islam yahtadu bihi fa sa yaquluna hada ifkun koo xam ne da nga ne man lu ma xamul rek loolu du dëgg te yow li nga xam bariwul loolu mënul nekk loolu mënul nekk kon loolu ci loolu laa duggee ci talbisaat yi eh, ndax euh, wax nañ ne imaam Shafi'i dafa wax ne ñoom toujours dañ koy indi mu ne imaam Shafi'i dafa ne man istahsana faqad shara'a ne imaam Shafi'i nee na ku rafetlu dara rek shariyaal nga loola. ah ma ne kon de imaam Shafi'i shariyaal na ndax moom rafet rafetlu na mazhabam bi moo tax gis nga li ñuy waxal boroom xam-xam yi luñ la luñ ko ci askaneel beneen jëfa nga ca wet boo xam ne boroom xam-xam ba def na ko ma ngay weddi lañ ko askaneel te lii boo demee ci taqdisul ashxaas da nga ko cay mu wax ne imaam Shafi'i dafa wax ni ku shar'iyal dara ku ku sopp ku rafet lu mbir shar'iyal nga loola. ah ma ne kon de imaam Shafi'i shar'iyal na ndax def na mazhab ñu ne imaam Malik dafa wax ne képp koo xam ne da sos ab biddaa ba noppi rafetlu ko jàpp nga ne yonent bi war na. ndax nee na ba yàlla waxee al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islaama diinan nee na lu mu fekkul woon nga doon diine tey mënoo nekk diine ma ne loolu ñu askanale ci imam Malik bu dee dëgg la naka lañ koy méngaleeg lii imam Malik def imam Malik moo taalif Muwatta Muwatta fekk na fi al-yawma akmaltu lakum diinakum wala Muwatta la taalif ba pare al-yawma akmaltu lakum diinakum door a wàcc imam war dàbb ci daawu ko def ndax saxaaba yi ndax yonent bi daa tere woon loolu. imaam Malik rafetlu woon na loolu te loolu bi daa la kon jëfi imaam Malik dàq na liñ ko waxal moo tax lislaam bi alhamdulilah léeg-léeg sos ci dana xaw a yomb waaye léeg du yomb ndax da sosal benn borom xam-xam jëfi boroom xam-xam bi mooy weddi li nga ko sosal ndax day jëf lu wuuteeg li nga ko waxal te loolu danaan fàng te lu ne fàng nag kenn du ko jeex kon nag mbokk yi ñu ngi jéggulu ci guddal bi. Euh, tënk nañ ko ba sonn waaye mu lànk ne day gudd loolu moo tax ñu mujj mu mujj gudd rek waaye bëggoon nañ mu gën a leer bëggoon nañ mu gën a am solo ñu ngi dellu di nuyu mbokk yépp di leen sargal di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal sutura allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa bila wa wal khatim lima sabaqa bila rayb nasir al bila nizaa' wal hadi ila siratillahi al-mustaqim bila jidal wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh euh, jërëjëf euh, sëriñ Xalifa Mbuub ci waxtaan wu am sol yi nga xamante ne moom nga ñu baax tey te mu aju woon ci euh, du caageenu lépp lu sosu rek wala lépp lu yees rek ñu war koo jàppe bidaa bu ñaaw nga indi ci ay leeral yu am solo ci lan mooy sunna ak lan mooy bidaa ak xadis boobu yonent bi alayhi salaatu wasallam wax nga te teg ko ci tekki mu am solo tamit teg ci xam naa ne euh, waxtaan wi am gu am solo tax na laaj xaw a bari waaye nag euh, sëriñ xalifa bi ñu ñëw tamit dafa ànd ak ay mbokk yoo xamante ne ñoo ànd ak moom boobu ba Louga ñëw bokk ak ñun jataay bi muy al oustaz Muxtaar Gueye ak al oustaz Cheikh Tidiane Kebe ak oustaz Mouhamad Dieng ak sëriñ musaa saw xam naa ne bala ñuy juggu ci laaj rek incha allah dañuy jox euh, al oustaz Cheikh Tidiane Kebe su ko defee mu indi benn taxaw seetlu rek ci lii nga xamante ne moom la Serigne doon waxtaane njëkk ñuy dugg ci laaj yi. mbokki julli di fi teew ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk ci sa tur ak ci sa sant di ziyaare di baalu xaq te di baal ñëpp. di ñaan yàlla sunu borom mu nangul ñu sunu koor ñu jël nuyoo beeg ziar bi teg ko ci kilifa yi ñu fekk ci dëkk bi yépp ndax dañuy wax ni sooy dem ci dëkk jàmbur ba agsee ña nga fa fekk nga nuyu leen fa sallim ala ahliha taxiyatan mubarakatan tayiba xam naa duñu guddal dañuy jaajëfal oustaz xalifa ci ni mu traité thème bi macha allah ñu ngi koy ñaanal yàlla fasaax ak taysir yàlla yokk xam-xam bi waaye itam ñu ndokkeel waa muassasatul wafa bi xuquqil imaan di leen encourager bu baax a baax waaye itam di leen ñaanal yàlla yàlla gën leen a dëgëral yàlla gën a nangu yi ñuy def yépp incha allah ci barke ñi nga xam ni si ni amuñu ñu dul moom yaakaar naa li oustaz xalifa wax rek doy na dafa fekk ni ñun luñ ci waxaat rek dañuy lëndamal waaye ñaara fi nekk sunnaa fi nekk ak biddaa ndax dañu wax ni sunna mooy xawlu rasul wala fi'luhu wala taqriruhu waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy am 40 ans ñeent fukki at la ko yàlla yónni fukki at ak ñett la am Makka fukk la am Madina loolu 63 ans la 63 ans nag nee na nee na akmaltu waaye nee woon na akmaltu nee woon na waaye nee woon na ballighu neewoon na affaire bi mat na waaye ni ngeen jottali jottali nag dafa am ay façon ndax ku nekk ak xikma bi nga xam ni si nii moom ngay jottalee ndax diine ji bu fekkente ni dañ koo bëgg a kar rek ci lu yonent bi defoon kon diine ji day xat ma joxe ci rek misaal yonent bi bi mu faatoo li njëkk a posé mooy xorubu ridda xeex boobu Aboubacar daf ko ak ñoom kon bidaa la ndax yonent bi néew néewu ko woon ñi murtat pour pour bañ a joxe azaka bul xeex ak ñoom waaye ci boppam moo jël responsabilité boppam ni man damay xeex ak ñoom wallahi law mana'uni iqala ba'ir bi nga xam ne si ni doon na ko wax ma joxe waat ci rek misaal mooy euh, jam'ul qur'an ki ko njëkk def ishaara Umar ibn al-Khattab la yonent bi bi mu fi bi mu fiy jógee ji ci nekkul ci kayit yi maa nga ca dartu garab yaag yu kenn xamul mais Ousmane euh, Umar ibn al moo ñëw nii nañ def nañ def jam'ul qur'an parce que mawqi'ul Yamaama am na luy toll juróom-ñetti junniy nit ñoo xam ne si ni dañoo mokkaloon alquran jóge nañ fi te bu fekkente ni dañoo yem rek ci liñ mokkal alquran ji day réer ndax suñ ci yemoon tey ñun duñ jot ci alquran te sunu borom dafa wax ni ñun dañoo am àq ci ji inna nahnu naddalna dikra wa inna lahu la xaafizun xifz bi am ñaar alxifz fi suduuri wal xifz fi sutuuri ma joxewaat ci beneen misaal Omar daf na jamul fi suxuf mais lan moo tax Ousmane ba mu agsee fi mushaf baatu mushaf yàlla mosu koo tudd yonent bi mosu koo tudd ci jamono yu Usmaan la la baatu mushaf feeñee moo tax góor ga bi mu koy tagg dafa wax ni usallisu bil maqtuli zulman fa yaa lahu laqad jamaa al qur'ana wa huwa udulu beneen bi ci des mooy su su su fekkente ni bidaa amul woon yonent bi yonent bi moo wax ni ijma am na te ijma munta am lu dul yonent bi daa faatu kon ijma day wane ni shay'un min al bidaa kon dangay xam ne ñaara fi am al bidaatul xasana wal bidaa al mazmuma moo tax suñ daje yi euh, wahaabi yu ni di ñu sonal naan bidaa la génn góor gu baax gu ñuy tudde Cheikh Ahmed Tidiane si dafay wax ni qul lissauli fa bidaatun mardiyatun ahsin biha min bidaatin lam tujahadi gis nga ku ñëw la sa màggal bidaa la sa gàmm bidaa la ni ko maatay te continuer ci parce que ñoom laa yafqahuuna xadisa te nag am na koo xam ni ba àddunay tukki doo ko dégg beneen bi ci des mooy bu fekkente ni kull comme ni ko oustaz indi daanaka jërul ñu ci indi xam nga ñun Louga lañ jógee bu ngeen ñu laajee ana waa Louga dañ naan ña nga fa mais waa Louga ñëpp nekkuñu fa ndax ñun ñi ngi fii nii ci daaru te pourtant loolu la ñuy tontu moo tax am na loo xam ne si nii seen seen xel yi ñoo dof ñi nga xam ne dañoo dof nag dafa am lenn lu ñu leen ëppalee ñun mooy dañoo am kilifa te amuñu kilifa moo tax Ibnu Ashir daf ñoo jàngal li am solo muy nit ki na am kilifa yasxabu shaykhan aarifa almasaliki yaqihi fi tariqihi almahaliki yuzakkiruhu llahu ida raa wa yusilu al abda ila mawlah xawma lan la yàlla di wax waaye suñ mag ñi bu ñu àggee moom xal yàlla yàlla sañu leen daf xaybatul amal ndax fi ñu jàpp wow dëgër na këcc ndax ñoom ñépp suleymaanu amrin musawiyun bi najdatin xalili diinin sunniyun li muhammadin yooyu nag ku ci am dangay ngay moo tax olof dafa borom borom caq day moytu borom baatu neen am na ñoo xam ne si ni jàng am na ñum njàng mais amuñu xam-xam ñooñu ñooñu am njàng lañ am mais amuñu xam-xam kon nag bu ñu kenn li ñu am nañ ko xam bu baax a baax te téye ko te it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neewoon na ko jottalil jottali bi nag ku nekk ak façon bi nga xam ne si ne moom nga koy defee ñi ngi rafetlu baax a baax oustaz ni mu indee thème bi am na solo ñi ngi jaajëfal assistant bi ñëpp masha allah wa ma dalika ala bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir wa sallallahu taala ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk ñi di nuyu ci weeru koor wu di leen ziar sëñ xalifa ñu ngi lay nuyu di la ziar ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman di wax ne waxtaan wi am na solo lool déglu nañ ko lool bàyyi nañ ko xel te laaj yi firndeel na ci ndax jàpp naa ni xam naa dañ ci tànn yenn rek waaye waxtu wi sax du maye yëpp ndax laaj ji bari na lool te li ko waral mooy dégg guñ déglu waxtaan wi ndax wala fi dee seeres may dàgg kii nee na bi mu rafetloo sa waxtaan mo noppi daf doon laaj xadis bi wax ni man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radun xadis bi nan nga ko déggee moom waaw xadis boobu niñ koy déggee man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd ku sos ci sunu mbir mii lu ci bokkul dañ la koy delloo am na lu ñuy wax ci usul mafhumul muxaalif mooy man ahdasa fi amrina hada ma huwa minhu nag fa huwa maqbul sunu mbir mii ku ci sos lu ci bokk dañ koy nangu ah lu ci bokkul kay lañ wax mais lu ci bokk comme dañ koy nangu moom hmm. aywa jërëjëf mbokk mi mu ni waaw gaa ñooñu xanaa dañu xamul tegtal yi nga xam ne wax nga ko ak nan lañ ko fi de ñoom ñaareel bayit mu wax ni dajale alxuraan ndax bidaa la kañ lañ ko dajale moom alxuraan karim waaw tegtal yi moom ñaar mën naa am mën nañ koo xam teg seen tànk mën nañ koo bañ a xamit mu di ak réer moom lu ci nekk mën naa am bu dee alquranul karim kañ lañ ko dajale dajale nañ ko ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono abu Aboubacar astaghfirullah ci jamono Abu Bakr lañ ko dajale ba ñu demee ci xarbul yamaama bi mbokk mi doon tudd ñu bari ci kànge dee ca ca amaru Umar ibn ishaara ñu def ko moo tax jam'ul Qur'an moom itam daja dajale ko mu nekk benn looloo tim biddaa la jërëjëf mbokk mi nee na dafa gis ni baatub xutba day mel ni waxtaan lay firi tey waxtaan ku koy def aku nit day jaadu nga wax ak ñoom ci luñ dégg wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani xaw mi mu doon wax kon xutbab ajjuma ndax def ko ci wolof bidaa la wala dugal xutbab ajjuma def ko ci làkk wudul arab bidaa la moo xam wolof la wala tukkulóor wala séeréer wala sooninke làkk woo ko mën di defee bidaa la ndax yonent bi arab dong la ko mas a defee saxaaba yi topp ci moom arab kott lañ ko mas a defee déglu naa fan yi benn fatwa bu kenn ci ñoom di def ne Umar ibn al bu daan yebal ay nit fenn daf leen di boole ku leen di defal tarjama mais ndax daf leen daan wax firi leen xutba yi mosu leen koo wax biddaa la kon loolu leer na kon def gi ci wolof biddaa la waaye ndax biddaa sayixa la wala biddaa xasana ba tey biddaa xasana la biddaa xasana biddaa bu rafet la waaye nag bu dee ci mazhabu imam Malik ñoom li ñu wax mooy bu ñu ko firee ci wolof jumaa ja yàqu na waaw mazhab imam Shafi'i nag ñoom ñoo wax ne moom mënees na koo teg ci beneen làkk waaw mu nekk bi bid'a xasana waaw kon ñu déggee ko noonu xutba bi firi ci wolof kon ci arab rek lañ koy ki waaye kon lu mel ni bayaanaat yi nga xam ne kii jiitu dana ko def ba mbokk yi mën cee dégg loolu kon ñu bàyyi xel xanaa mu wootee ko ko rek ki nee na ginnaaw bi mu dégloo waxtaan wi dafa gis ñoom baatub muhdisa dañ koy jëfandikoo lu bari kullu muhdisatin bid'a muy laaj diggante muhdisa ak sunna maanaam muhdisa ak bid'a loo ko ci mën a labiré waaw muhdasa mooy luñ sos rek nga ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu indi nga jël subhanallah fële boole kook allahu akbar di ko werd léegi yow subhanallah sosoo ko sosoo allahu akbar mais dendale gi nga leen dendale tarkib ko noonu boo defee bii nangami yoon def bii nangami yoon loolu mooy sos gi loolu mooy lu ñu sos rek ci diine waaw. jërëjëf mbokk mi nee na. lu mel ni duwaaw xatmul xuraan muy ñaan gi nga xam ni mooy xatmu alxuraan ndax wax nga ko léegi si biir waxtaan ndax lu mel ni sadaqallahul asim te ñun ñu fonk lool foo jàngee ba noppi faaw nga wax ko mm-hmm. euh, te gis nga ni nga ko indee mu attewu leer mm-hmm. ñaanu xatmul xuraan itam la doon laaj ndax ci biddaa yooyu la walla itam moom ni mu dem waaw moom itam ci biddaa yi la bokk ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mosu koo def mosu koo saxal mosu koo deflu mosu koo wax kon <laughs> de biddaa bari na lool <laughs> bokk bi day laaj ba xam waaw biddaa mu ne bu rafet la biddaa bu rafet la waaw kon biddaatun xasana kon mën nañ ko dégg noonu mu ne ndax barkeelu ci ci ci nit maanaam tawasul ñaan ci daraje nit ak yooyu comme man mii murit ma ne ci barkeb Serigne waa wala yow mii tijaan nga ci barke maam El Hadj Malick hmm. ndax loolu biddaa wala moom nuñ koy attee moom. loolu moom du biddaa sunna su leer naññ la ndax yonent bi moo ko digle hmm. benn silmaxa dafa ñëw ci moom ne ka ñaanal ma sama bët yi tane. yonent bi ne bu la neexee ma ñaan bu la neexee nga muñ te boo muñee moo gën mu ne ko ñaanal yonent bi ne demal nga jàpp nga julli ñaari raka nga wax lii allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammadin nabiyyi yàlla maa ngi lay ñaan di jublu ci yow bi nabiyyika bi nabiyyika mooy lan bi barakati nabiyika waaw bi barakati ka aw bi jaahi na ñun loo taqdir foofu d'accord nañ ci waaw foofu mën nañ fee diir lu ne bi barakateeg bi jaaheeg bi du'a eeg loo fi taqdir baax na kon loolu moom yonent bi sunna sunna su leer nañ la kon ñu déggee ko bu baax murid bi ñaan ci barkeb sëriñ Touba Tidiane bi ñaan ci barke maam El Hadj mm-hmm. lu wér ci la tege fu wér la tege ndax ñu yàlla defal barke lañ ñoon mënees naa barkeelu ci ñoom. kii lu ci wàllu faju nag mbokk mi da doon laaj wàllu faju lu mel ni ay mocc ak ay saafara ak yooyu ndax yooyu itam biddaa xasanal wala biddaa see waaw bu dee mocc de moom sunna la bu fekkee baat yi ñuy mocc ak kufru nekku ci shirku nekku ci moom sunna la waaw shirk ak euh, kufru nag moom bu bu dee ci dafa nekk ci baat yu dul mocc sax bu boobaa day xaraam waaye mocc ci boppam sunna la ndax yonent bi def na ko sallallahu alayhi wasallam ay saxaabaam def nañ ko bu dee saafara itam Euh, gisuma foo xam ne yonent bi bind na ko waaye gisuma fu mu ko teree ndax li ñu waxoon ci léegi ne nangam yonent bi defu ko du lay waaye terewu ko comme que terewu ko rek wuutewul ak benn texte rek mënees na koo def. Mhm. jërëjëf kon loolu leer na bu baax wa mbokk bi da doon laaj ba tey salaatu tarawih muy julli naafile yi ni def ci weeru mhm. bu nu dogee ba noppi. Mhm. ndax das ko daan def dajaloo di ko def ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala loolu ndax amul woon ak bu amee fan la ci yan jamono la am mooy ñu dajaloo di ko def. yonent bi def na ko ñetti yoon bàyyi ko daal koy bàyyi ne damay ragal ñu farataal ko ci yéen ba jamonoy Omar ñëw Omar dajale ñëpp Ubay ibn Ka'b jiite leen bi ñu noppee Omar wax ci làmmiñam ne ni'matil bid'atu hadhihi ne biddaa bii day rafet na léegi bu fekkee loolu du biddaa kon Omar waaw ndax Omar ci boppam moom moo ne ni'matul bid'atu hazihi man li ma jàpp mooy Omar ibn al-Khattab juumul kon ñi wax ne loolu du biddaa ñoom ñooy juum. jërëjëf sëñ xalifa kii nee bi mu rafetloo waxtaan wi bu baax a baax di la ñaanal yàlla guddal sa fan te wéral sa yaram te bàyyi la ak sa xel. moom ci ci dafa mel ni li ma doon wax nii rek euh, euh, ci la doon waaw kii dafa laaj ni. ndax su fekkee lu yonent bi deful woon rek sallallahu alayhi wa sallam mooy firi ndax kon mu ne ndax gisooni kon islaam li ci ëpp lépp kon moom mbaa du nekk bidaa kon bu fekkee lu yonent bi deful doon rek nee nañ mooy bidaa loolu liñ naan lépp lu yonent bi deful mooy bidaa mën naa nekk bidaa waaye day dellu ci li ñu doon waxtaan léegi ndax bu nekkee biddaa ba noppi day nekk xasana wala day nekk sayyi'a bu doon lu lu yonent bi deful bidaa sayyi'a lay doon moom bu boobaak ku juddu da ngay am problème ndax mu bis bu nekk nga nekk ci lu yonent bi deful woon di ko def waaw suñ jàkka yi sax lamp yi ñu def nii amul woon ci jàkk yonent bi ca ba muy dund karo yooyu yëpp amu ci woon te ñu ngi ko def ci suñ jàkka rajo yeeg haut-parleur yëpp amu ci woon mhm. jërëjëf ki day laaj mu ne dafa gis ñoo xam ne bala ñoo julli timis dañuy def ñaari rakka muy laaj loolu ndax bid'a la wala itam waaw loolu wuute la ci wàllu fiqhu dafa am mazahib yi ñu koy def benn muy Ahmad wala muy mazhabu imam Shafi'i mais bu dee ci mazhabu Malik moom ñoom duñ ko def maanaam loolu wuute la rek boo xam ne ci mbirum fiqhu la dellu mhm. loolu leer na mbokk mi doon na laaj itam mu ni ginnaaw bi mu rafet loo waxtaan wi mu ngi lay sant bu baax a baax muy wax lii ñuy wax biddaa mu ni biddaa ndax jamono yont bi sallallahu alayhi bari woon na ñuy wax biddaa ak euh, ndax ndax bari woon na jamono yooyu ñu doon wax biddaa wala ginnaaw bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógee la ñu tàmbali di wax biddaa wala bi fi yonent bi nekk itam fekkoon nañu doon wax loolu. waaw daan nañ wax biddaa waaye ndax baat bi la baat bi lateewul woon nii léegi gaa bees yi ñoo fi ñëw indi fi ma nga xam ne seen dafa bokk ci seen mustalax bu mënuñoo wax ba bàyyi duñ tudd biddaa loolu moo tax baat bi bari mais lateewul woon waaye naka jekk baat bi daan tudd ndax yonent bi tudd na ko ci làmmiñam ne kullu bid'atin dalaala mbokk mi mu ni laaj bidaa ak aada yooyu itam bëggoon na nga leeral ko ci ba mën cee xàmmee li ñuy woye bidaa ak loo xam ne dañ koy woye aada ñaar yépp benn lañ aada day baax mbaamu mu bon bidaa itam day baax mbaamu mu bon waaw benn lañ ñoo bokk mhm. jërëjëf xalifa euh, mbubb ci waxtaan wu am solo yi waxtaan wi dégg nañ ko noo ngi ci jariñu bu baax a baax ndax yaa ngi ñuy bégal ñu bég ci léeg nga waxtaan itam féexal xol yi ba ñëpp féex ci te du tee lépp teewul ñu ngi lay bàyyi xel di la déglu bu baax a baax a baax di ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral sa yaram waaw lu mel ni nag lii ñu def xabdu ak saddulu doon yoo xam ne muskila yu bare la indi moom itam noonu ko jàngale ci diggante bidaa yooyu xasan ak sa yàlla waaw xabdu ak lu moom duggul ci bidaa du bidaa ndax bu dee xabdu ay xadis ñëw nañ ci donte la ay xadis yu ràgg lañ mais bu dee sadlu itam xadis ñëw na ci xadis yu wér ceng ñëw na di wax ci sadlu moo tax loolu moom duñ ko dugal ci biddaa ci sunna yi lañ koy dugal ñi nga xam ne ñoo jàngale ñooy def sadlu te sukkandiku ca ñoom dañoo wax ne lii sunna la ñi def xabdu itam dañoo wax ne sunna la dontale am nañ ay xadis yuñ sukkandiku yoo xam ne yenn yi leerul yenn yi wéruñu euh, ñu ngi lay sant bu baax a baax di rafetlu waxtaan wi di waxtaan wi képp koo xam ne waxtaan wi rawoon na la na nga déglu rajo yi may bëgg lim na nga déglu rajo Daaru Muxti FM moom en direct la koy def ak Ñaaxeen FM ba tax na bokk yaa ngi koy déglu nii fi ndoolu rajo Benno FM ci Touba dana ko jàllale 17h rajo Lamfal FM dana ko jàllale 0h Zik FM dana ko jàllale 22h RFM 98.4 moom itam dinañ ko jàllale RTS Touba Mbacké FM 99.2 danañ ko jàllale 14h 0 minute wala 22h wala 10 h bu mu ci doon Sud 91 point 2 danañ ko jàllale Walfajiri FM 89 point danañ ko jàllale FM 103 point 5 danañ ko jàllale Jant bi FM 95 point 2 danañ ko jàllale Daaru Musi FM ak Ñaxeet FM ñoom toujours dañ ko def en direct bu dee ci wàllu télévision yi bu dee ci wàllu télévision yi ba tey télévision bi ñuy wax Touba TV daf koy jàllale télévision bi ñuy wax Lamp TV dana ko jàllale bu dee ci wàllu site yi yu bari danañ ko jàllale site bu mel ni Istikhama site bu mel ni yu bare bëree suba supervision site internet yu bëree bari fi mu toll ku ci dugg danga ci fekk waxtaan wi euh, man ko cee jariñoo euh, sëñ Xalifa sa waxtaan wi am na solo lool wax dëgg yàlla ndax tey jii déglu nañ la lool suba ci àjjuma ji sëñ Abdou sëy lañuy dalal mu sëñ Abdul Ahad Sey muy waxtaane ci dabtu su mooy sàmm sa bopp ba doo dugg ci luñ lay yedde moom la ñu war a leeral su fekkee gaaw la Alxasan Jaxate di professeur mooy xeetu. yarin ak jàngale wi ci Sénégal ci daara yi euh, daara yi euh, nasaraan yi xeeti yarin weeg jàngale wi mu di ci wax lu am solo su fekkee euh, dimaas la sëñ Babacar Seck al-Ubudiyya mooy xeetu jaamu yi altine Amzatu Jaxate mu dinu indil ci jikkoy Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul talaata Lamine Touré diggante nit ñi ak mala yi àllarba Cheikhuna ka mu def ab taxaw seetlu ci daaray alxuraan yi ndax def ci taxaw seet lu am solo ndax oustaz mi wax na léegi lu am solo ndax jël sa doom jox ko koo xam ne la nga yaakaar ni moom la la cay defal bokkut ak la mu cay def loolu lu am solo la tey fi nit menuisier mën na laa defaral lal mu yàqu nga defaraat mën na laa defaral bâtiment mu yàqu waaye doom moom bu ñu la xisee yàqal rek yàqu na wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh